wa laqad sadaqakum allahu wa'dahu id tahussunahum bi idnihi hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah waaw Allahu akbar borom bi dëgg loolu leen digg leen yonent bi saa saa waxoon keroog Uhud ne leen bu ngeen génnee wax ba gisoon ne ñu des moo gën mais majorité bi ne nañ génn mu ne kon ñu génn waaw bañ ne ko yeneen saa saa li ñu def ñu ngi rëccu te ñoo toog mu ne déet parce que sol na yedduwul ci yonent bu solee mbubb xareem ba pare mu dindi ko mu koy sumwaat lu dul yàlla àtt diggante moom ak ngay noonam waaye déglu leen li ma leen di wax da ngeen topp li ma leen di wax yéenay am nga ñaay fekk yéen ngi topp li ma leen wax moom la borom bi naan wala qad sadaqakumullahu wa'dahu borom bi dëggaloon na leen dig ba mu leen doon yéenay am gañaay bañ commencé moo tax Mawlaana Ibnu Abbaas radiyallahu anhu ne anhuma ne ya borom bi masula dimbalee jullit ñi ci benn xare comme ni mu leen dimbali woon Uhud waaw taalibe yi jaaxle mu indi aaya bii gaa Uhud kat dañu xam ne daanaka defet la woon li mettee Seydina Hamza ak ñeneen ak ñeneen Seydina Abdallah ibnu Jubayr ñoom Seydina eh, eh, Euh, kii Sa'd ibn Rabi'a sangu yu toll noonu yëpp fànn Abdallah ibn Jahsh sangu yu toll noonu yëpp ñu faat leen tey nan nga wax yàlla mosul dimbalee lu gën a rëy lu mu dimbalee ab xare ci Uhud mu ne kaay leen bay nan bay nii wa baynakum kitaabullah sama digganteeg yéen lii àtte alxakam mooy téereb yàlla bi est ce que borom bi waxul wa laqad sadaqakum allahu wa'da id tahussunahum bi idni borom bi da gënoon leen saa salaam waxoon ne leen yéen am ngañaay fekk yéen a ngi dégg tey topp sumay bi ngeen leen doon faat waa Quraysh ndax keroog dañoo tàmbali comme niñ ko fi yàggee wax drapeau laal dee bi ku laal gaa yi àjjante la waa Quraysh daw waaw kan gestuwul sa borom waaw fa kanat al hazimatu waaye ba ña ca kaw gisee gaa di daw ñu ne ah ah léegi jeex na mën nañoo wàcc xare bi jeex na seen njiit ni Abdallah ibn Jubayr radiyallahu ne leen ah samay mbokk xanaa dangeen ngeen a fàttali yoneen saa saa waxoon nee na lu xare bi man demee bu ñu wàcc ñu ne non garaawul loolu da cee jublu woon rek mooy bu xare bi lii xare bi jeex na ah, dara desat fa ñu wàcc ba ñu wàccee jeex na hatta ida fashiltum wa tanaza'tum ngeen xëccoo fil amri ci mbiru yoneen saa salam def leen ñu ngi leen koy rappeler yéen ngeen ne non non leneen lañ ko non loolu c'était pour bu xare bi desee aloo que lii jeex na wa saytum ngeen mooy ndigalu yoneen saa sallam min ba'di ma araakum ma tuhibbun ginnaaw bi leen borom bi wanee ngeen di gis tay làmb li ngeen bëggoon mooy ngañaay ci waa Quraysh waa Quraysh di daw jigéen ñi di daw ñoom Hind di daw waaw seen caq yi tànkee di yëngatu ñuy daw waaw kenn waxuma la kan ko waa yow yaay kan kan talu kan ñuy daw waaw waaye ba ngeen mooy la leen loolu dal kon ñun wallahi rasulullah rasulu rabbil alamin huwa fi'atu kulli muslim huwa fi'atu kulli muslim moom mooy delluwaay waaw mooy ki nga xamante ne mooy delluwaay bépp jullit waaw <laughs> waaw waaw bépp jullit kon nag mu ngi noonu kon nag nañu dellu ci mooma <laughs> eh gisee monde bi jullit ñi foog ne ñoom daal di summeeku ci atte yàlla ak yeneen ci daay sa sam moo leen di may ak salah ak saada ci dunya alla koo ci gis mu ngi naan tudd ko ay réforme waaye c'est lui qui a qui a qui a réformé wala nangam te mooy lépp lenn kese la mooy kan moo ci dina mën a summeeku ci diggalu yàlla ak acte sharia tubaab yi di la jay waaw walan tarda anka al yahud wala an nasara hatta tattabi'a millatahum gërëma guñ la moo tax ku noon noonu luñ ko tagg-tagg bon lui il est vraiment il a ouvert les portes du royaume wala du nangam ak nangam c'est grâce à lui mais di gis ñu koy dugg feneen parce que ba léegi am na yoo xam ne dindeegu ko waaw am na ba léegi dindeegu ko am na yum dindi quand même même ñoo xam ne di dégg ko ah, malgré ça bon il a fait des choses mais quand la dernière fois on a exécuté voilà des filles qui ont nangam ak nangam yoo xam ne ils avaient mal mis leur voile alors que d'un côté il fait ça de wolo oh, dara liñ bëgg mooy ngeen summeeku ba set ci ndigalu yàlla yi tere bi te bu ngeen ko defee duñ leen mas a considérer comme ñoom waaw ngeen perte lépp àddina ak àllaaxira loolu jar na ko wal iyaazu billah wal iyaazu wallahi billah kon yenent may saar saam ne leen déedéet <laughs> waaw <laughs> déedéet déedéet yéen du ngeen ñi daw waaw nekku ngeen ñi ngeen xam ne yéen a dawoo waaye yéen yi xam nga yéen ay ñam ci riwaaya imaam ibn Isaaq bi antumul karraaruun Allah antumul eh insha allahu taala yéenay delluwaat te nam ko waxee loolu la defaat ci ghazwatu Tabuk comme niñ leen ko waxee woon allahu akbar kon hadis laa gi léegi nag bi lii amee kon gis nañ ci la ne ñu daal di jóg daal di fóon bi mu leen ñu waxee lool ñu fóon ko fóon loxo moom alayhi salatu wasalaam sallu ala rasulillah yaa fay ak képp ku dégg julli leen ci ndawal yàlla li sallallahu mooy suñu fi ade ngi léegi kenn yaatuwul ci ñun ku dul moom waaw njàngaleem kese xaj ci ñun ku ko fi ba nag ndax yuñ lay xoyee yéeféer yéeg yooyu ak sa jàpp ne non ça c'est moyen âge c'est nangam ah l'islam de bañ muy am gloire ci moom mii lañ ko amee woon ak topp lim fi indi bañu ko amee bàyyee ba léegi ki la défaite sur défaite yi di tegu waaw suñu nombre jariñu ñu dara nu qawmun a'azzana Allahu bil islam wa mahma talabna al-izzata fi ghayri al-islam azallana Allah aw kama qala al-Faruq radiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab waaw ñun de ay nit lañ yoo xam ne borom bi daf ñoo teral yëkkati ñu teddal ñu jaare ko ci l'islam bés bu ñu naree nag naan dañuy seeti teraanga ci leneen lu dul l'islam borom bi dinañu toroxal wallahi moo ñu dal wallahi moo ñu dal waaw jullit ñun buñ nekk naan état yi kese de ku nekk ci ñun nañu xool man lañu defal njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku nekk rek nattal sa bopp te nga objectif yaa ayyuha alladhina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin ragal leen yàlla te bokk ci ñu duggu nañ duggu rek ku nekk ci ñun xool waaw revisiter sa bopp jarul sori kullu nafsin bima kasabat rahina bakkan bu ne moo la gën a xam li muy faggu te moo ci moo ki nga xam ne moo ci responsable te ci moom lay delluwaat moom lay li mu liggéey moom lay xaar moo koy xaar ñu xool waaw man mii di wax nan laa def ak njàngalem yonent bi alayhi salaam ci sama bopp envers man farata sama diggante njaboot sama ñi nga xamante ne ñoom la mu borom bi booleel ak yi nga xamante ne nii njàngalem yonent saa saa mi njàngale ñu ciy taxaw yooyu nan laa def ak moom ku nekk na jël ku nekk jëlal waaw ñu daal di def le bilan ñu seet bala ñuy wax naan réew sàngam walla suñu président yi suñu nàngam ñoo nekkul lu dul à la à l'image de ce qu'il dirige ñooñu ñooy seet ndax al mu'minu mir'atul mu'min ni ñu mel rek ñoom noonu lañ mel ci ñun leen jóge du ñuy extraterrestre ku nekk na nga fa nga nekk di fa saboote di def lu la neex ku jiite réew mi moom ci échelle moo gën a kawe yàqam nag day gën a garaaw moom itam fa lay nekk di saboote waaw après nag ñeen yaakaar nañ am ngañaay du ñu am ngañaay bukk ci kaw noonu kon nag lii mooy xadiis bi ci guddaayam nii la ko ibnu umar radiyallahu taala anhuma daal di wax ah liñ foo ne yoxo yonent bi saa saa bi mu leen ne leen déedéet laa bu leen wax ne ñi daw bal antumul akkarun waaw fa danaw naa fa qabbalnaa yadahu fa qaala ana fi'atul muslimiin ñu daal di fóon loxoom waaw mu ne man maay fiatul muslimin waaw maay ñi nga xamante ne nii eh, way ngëm yàlla yi way wommatu yàlla yi bu ñu jaax ci man la ñuy ñëw <laughs> allah eh, allah allah nekkul ne ci kaw suuf noonu rek doon dund Medina de ba léegi nii wallahi huwa fiatul muslimin <laughs> rasulu rabbil alamin nañu dellu ci moom waay nañu dellu ci moom moo ñu jig de waaw moo ñu jig Allahu akbar billahi looloo ñu jig léegi nag kon ginnaaw hadis bi euh, bala ñuy ñëw ci njàngat yi comme que ñu ngi ci wàllu nett bi nañ wax léegi tuutu euh, ghazwatu Tabuk non ghazwatu Mu'ta awet ghazwatu Mu'ta wax nañ la ci jumaadal ula la amoon samana euh, kii sanata saman huitième année bi yonent bay saa moo fa yebaloon Seydina Abdullah Abdullah ibn Rawaha bon nañ jël ci ordre bi Zayd ibn Haarisa moo ko jiite woon ah naka noonu mu ne in usiba Zaydun aw ci yeneen riwaay in qutila Zaydun bu dee Zayd mi ma jiital dañ ko laal mooy nekkatul dañ ko faat fa Ja'far ibn Abi Talib ala an Jaafar Seydina Jaafar ibn Abi Talib moo nekk ci kaw nit ñi moo leen moo moo koy remplacer wa in usiba Jaafar fa Abdullah ibn Rawaha ala an bu dee nag dañ koo laal moom eh, Abdullah ibn Rawaha mooy jiite nit ñi nit ñi waajal génn nekk trois mille waaw eh, ñu daal di génn eh, biñ demee moom laa la doon wax ñu daal di wàcc fi nga xamante ne mooy Ma'an ci ardu Sham fi nga xam ne territoire u Hiraql la woon muy César byzantin Hiraql yëg ni ñoom ah agsi nañ waaw fekk Hiraql yëg na leen ñoom bi ñuy ñëw Hiraql moom Ma'ab la la wàccoon di leen di la defoon escale julli ñu ñëw ba Ma'an Hiraql leen di cent mille ñi ko jàppale woon tañ waxoon la ci waa Juzaam waa al-Qayn al-Bahraan ak waa Laxm ak waa Bali ñoom ñoo di cent waaw nga xam ne ñoom ci leen jiitoon côté arabe yi benn waay la boo xam ne moom lañ doon wax Maalik Maalik ibn Zaafila bokkoon ci waa Iraash waaw ci arab yi foofu la léegi nag bi jullit ñu yëgee ne i gars yi cent mille plus cent mille égale deux cent mille euh, ñu ne bon léegi comment va faire ah nan la ñuy def ah est-ce que dañuy continuer malgré ça dem xare ji wala dañuy bind yonent bi saa salaam yónnee ko ndaw xamal ko situation bi ñun trois mille lañ gars yi deux cent mille lañ léegi bi ñu nekkee noonu di discuter ah euh, buñ ko ko waxee comme ça mu jox ñooy rapport. wala bu nañu ñu continuer tamit ñu continuer ci suñu trois mille yi Seydina Abdallah ibn Rawaha radiyallahu anhu bi gaa yi wax mu daal di jël kàddu gi ne yaa qawm ne yaa qawm e yéen sama nit wallahi inna allati takrahun lallati xarajtum tatlubun ash-shahada wa ma nuqatilu an-nasa bi'adadin wala quwwatin wala kasra ma nuqatiluhum illa bi hadha ad-din alladhi akramana Allahu bihi fantaliqu fa innama hiya ihda al-husnayayn imma zuhur wa imma shahada waaw mu jël def discours troisième ki yonent saa sallam ne bu ñu faatee ñaar njëkk ñi moom mooy nekk eh, ki nga xam ne mooy amir bi mooy jiite muy Seydina Abdallah ibn Rawaha nijaay ki Seydina an-Nu'man ibn Bashir ndax eh, Amra bint Rawaha sœuram moom la mooy yaayu Seydina an-Nu'man ibn Bashir borom alxalaalu mi ñu indil alxalaalu bayyinun wal xaraamu bayyin waaw mu ne ayyuha nnaas def discours ne yaa qawm ay yéen nit maa ngi wat ci yàlla ne li ngeen bañ nii mais moo taxoon ni génn moom lañ doon sàkku ba ñuy jóge ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam liñ doon sàkku mooy lii mooy dajeek noon yi noonu. shahada mooy am darajaay martyr ci yoonu yàlla faatu ci yoonu yàlla moom la yàlla dox nii moom la ñu te moom lañ doon sax te nag maa ngi leen di fàttali ni ñun xarewu nit ñi parce que nombre la waaw parce que bu doon nombre kese moom bu doon bariwaay rek kon waa Abu Jahlin keroog Badar ñooy gañe waaw <laughs> ñooy gañe kay ñii nekk ay trois cent poussières ñoom ñu jege mille tuutee def ñu jege mille ñoom Abu Jahlin te pourtant ñun nërmeel leen kon wa ma nuqaatilu an-naasa bi'adadin wala quwwa du caagante it ñun dañoo am kattan gu ñoom ñu amul ci wàllu matériel wala kasra du wariwaay loolu lépp taxul ma nuqaatiluhum illa bi hadha ad-diin alladhi akramana Allah bihi ñun xarewu ñoom ñoom lulul lii suñu moteur mooy diine ji nga xam ne moom la ñu yàlla terale kon nag li ma leen di wax di leen ko conseiller seen bokk te bokk ci yéen waxuma leen ko nekk ca gannaaw di ñibbi Medina déedéet maa ngi yéen a bokk nekk ci armée bi ci xare bi fantaliku waaw nombre bi ñu dégg ci yéeféer yi xiraq la ñi koy jàppale c'est là loolu waruñoo rëngi rëngi fantaliku kon nag li ma leen di wax nañu wëy waaw dem dox li ñu yonent bay saar saab wax xare la ñu te ñu xam ne ñaar yi benn moo ci am fa innamaa hiya ihdal husnayayni te bu ci nekk yiw la soit ñu am benn ci ñaari yiw yi imma zuhur soit ñu gañe muy namal l'islam wa imma shahada wala boog ñu faat ñoom doonuñu wax ñu defeñ ñoom amuñu esprit boobu esprit ñu gañe ñu déedéet wa imma shahada wala mu nekk loo xam ne dañuy nekk ay martyr ñoo xam ne dañoo faatu ci yoon toonu yàlla ci xare nekk ci yoonu yàlla ah bi ko nit ñi déggee mu wax sëy naa Zayd ibn Haarisa mi jiite woon mu ngi koy déglu Seydina euh, Jaafar magu euh, Seydina Ali ibn Abi Talib ñu ne woon mooy deuxième amir ñëpp ak ñoom Seydina Xaalid ibn al mu ngi woon ci armée bi mais jiitewul woon waaw fekk mu doon dóor a nit ñi déglu ko ne ko walla euh, qad wallahi sadaqa ibn Rawaha nit ñi dégg ko ne wallahi ibn Rawaha Abdallah li nga li mu wëdd wax na dëgg lii wa tax ñuy xareek nit ñi waaw léegi nag ñun ñi wëy waaw allahu akbar biñ demee ci gàttal xare bi tàmbali ci gàttal quoi dañ koy gàttal lool ñu daal fay ñu daal di fat ñi nga xamante ne nii euh, euh, ñooy euh, ñu njëkk ñi quoi waaw ah ci li nga xam ne mooy amir bu njëkk ba muy Seydina Zayd ibn Haritha ah après ñu daal di fay Seydina Jaafar jël drapeau bi radiyallahu anhuma moom itam bi mu ko jëlee ñu daal di koy faat waaw te moom keroog bi muy faat bi muy faatu dafa tor gëléem euh, euh, fasam wi hein ba pare euh, daldi taxaw ngir bañ ndaw daw waaw taxaw ngir xare ba xare bi jeex ci lañ ko génne ci lañ ko faate moom Seydina Jaafar ibn Abi Talib Dul Janaahayni radiyallahu ta'ala anhu ginnaaw gi ci la ko Seydina Abdallah ibn Rawaha daal di yor keroog nag bi mu gisee ñu faat ñi ak faat gu bari nga xam ne Hiraql ak ay mbokkam ñu faat ci mu gis ne mel ni bakkanam day xawa a mu ne aqsamtu ya nafsu la tanzilanna la tanzilanna aw la tukrahanna ajlabi an-nas wa shaddu ranna ma li araki takrahina al-janna qad talama qad kunta mutma'inna hal anti illa nutfatan fi shanna ha mu ne maa ngi waat laa wax yow sa bakkan bi di nga wàcc laa wax ci teeree xale bi yaay yor drapeau bi ndax Seydina Jaafar daanu na ginnaaw bi Seydina Zayd ibn Haarisa daanoo te loolu la yoneen saa sallam waxoon yaa ci tegu man Abdallah ibn Rawaha wat naa ci yàlla di nga wàcc xam nga bakkan bëggul loolu yéen gis léegi te ku yor drapeau yi gars yi àjjante la ndax la Abu Sufyan waxoon keroog Uhud waxoon ko waa banu waa banu waa waa Abdi Abdi Dar waaw soit ngeen téye suñu drapeau wala ngeen delloo ñu ko ndax kat innama yu'ta an-nasu min qibali rayatihim in zalat zalu waaw <laughs> ndax nit ñi fi ñu leen di dikk mooy ña yor drapeau moo tax armée yi dañuy fexe bu xare amee ki yor drapeau yi nañ la ajjant ñoo ci gën a vulnérable nga gaay dañuy xam ne comme que mooy bu ñu ko décapité da ko tëll waddal ko léegi armée bi ñàkk confiance waaw bu ko defee ak teeg da leen di dugg te ñaar faatu nag mu ne yow sama bakkan waat naa di nga wàcc di nga wàcc wala dinaa la dinaa la dinaa la forcer way bu nit ñi songantee lu tax ma lay gis nga mel ni da bañ ajjana ñii fi ñu jëm ajjana lu tax nga bañ ko ak ka yàgg loo xam ne ci nooflaay nga ne nekk Medina nekk ci nooflaay te wallahi man huwa ibn Rawaha xare yonent bay saa saa dañu doon participer waaye mu ne sama bakkan nag dara yàgg ngaa nekk ci nooflaay ci xare yi fan yëpp xare wuñu xare woo hal addina ko ne waa ne koo bi lu lu benn toq man yi boo xam ne te ci ci ci benn puus nga ne wat rek acca tekki yaa nafsu illa taqtuli tamuuti illaa tuqtali tamuuti haaza himaamul mawti qad saliti wa maa tamannayti faqad u'titi wa in in taf'ali fi'lahumaa huditi yaa nafsu illaa taqtuli tamuuti haaza himaamul mawti qad saliti wa maa tamannayti faqad u'titi in taf'ali fi'lahumaa huditi ne yow sama bakkan ma ne boo faatuwu buñ la faatuwul it buñ la faatuwul rey la da ngay mbir moom nen la soit wala nga dee kullu nafsin za'iqatul maut bakkan bu ñam faatu lii nag mooy gis nga dee nga xamante ne ak si na moom nga doon mëbët noo du fi nga doon du mëbët voilà waaw at jana du boobu shahada shahada shahada am nga ko nag la nga doon mëbët bëggoon ko lool doon ko doon ko nam mu ngi nii yàlla jox na ko mu ngi nii xare di tàmbali na gaayee ngi wadda in tafali ta boo defee fi'lahuma li sayyidina Zayd ibn Haarisa def ba faatu sayyidina Jaafar def ko ba faatu huniti def na la gindi dugal la ci aljanal jinaanul ula waaw Allahu akbar mu daal di xare ba ni nga xamante ne moom itam ci nañ ko faate keroog yonente bi alayhi salaam bi nga xam ne lii la boo xew dafa nekk Medina di nettali nit ñi li xew waaw ca champ xew waaw nit ñëpp toog mu woote ci ci jàkka ji waaw jumaawam ji ñëpp toog waaw allahu akbar waaw yonente way saa di leen nettali ne usiba axada raaya xare ba ñoom tàmbali nañ xare ba mu ne jël na raaya ga ki nga xamante ne drapeau ba mooy Zayd ibn Haarisa ñëpp toog di xaar yonent saa ne après ñu daal di koy faat summa axada raaya Jaafar ibn Abi Talib allahu akbar allahu akbar waaw Seydina Jaafar daal di koy jël summa usib ñu daal di koy faat après mu ne mu ne teg haa waa waa waa waa waa waa waa waa waa lamsaar jàqloo xam ne seen waajee ci teg mooy jël raaya yeneen tamit ay saab saab ne summa axada raaya waaw jël na raaya ga Zayd ibn Haarisa après fa usib ñu daal di koy eh non Abdallah ibn Rawaha ñu daal di koy faat ñépp jàq jàq ñépp ñépp jàq mu ne summa axada raaya sayfun min suyufillah hatta fataha Allahu ala yadayhi ginnaaw gi nag jël na daa raaya ga benn jaasi ci jaasi yi yàlla yi ba yàlla di leen may ngañaay di ubbi jaare ko ci moom loolu nan la demee keroog bi affaire bi bi ñu rayee ñetti généro yi ñetti njiit yi ah comme niñ la ko waxoon keroog démb Saabit ibn Aqram moo jël drapeau bi radiyallahu anhu aqu Banil Ajlan waaw moo jël drapeau bi mu ne yaa ma'shar al-muslimiin istalihu ala rajulin minkum ne yéen mbooleen jullit ñi dëppoo leen waxtaan leen seen biir ba fekk ngeen di jiital mu yor drapeau bi waaw ant ñu ne ko yow lañ ko jox mu ne maa ana bi fa'il man jëluma ko jëlu ko waxu leen ko ngir ragal waaye dafa xam ne am na ci biir mbooloo mi ñu ko gën a xam xare même dee ne moom fekke na Badr kaana min ashaabi Badr waaw radiyallahu anhu sayyidina Saabit ibn Aqram mu ne defuma ko nit ñi daal bi waxtaane ba ne Xaalid ibn al lañ koy dox mu daal di koy jox am na ci benn riwaay dafa jël drapeau bi jox ko Xaalid ndax xam na ne Xaalid ibn al-Walid nañu cee génn radiyallahu anhu ana Uhud biñ doon nettali biñ doon fàttali keroog bi mu bokkee ci waa Quraysh min kuffaari Quraysh kan moo fi indi defet bu meg bi moom moo ne bi gaa bi moom montagne bi la doon surveiller bi gaa yi wàccee mu ne sama gaa yi ngi daw waaye sopp leen ma yéen chevalier yi ñi waroon perte bu ñu dem yéeg rey Abdallah ibn Jubayr ak ña fa desoon daal di contourner ñenn ñi wàcc ci champ de bataille bi ñu ñu ah yi naan yi ah, oolu hubal oolu hubal oolu hubal waaw vrim hubal jullit ñi doon topp yéeféer yi di daw ñu dégg ay fas di ñëw yéeféer yi gestu dégg ay xooloo hubal ñu demee ñun suñu gaay la kon ñun perdre ñoom itam ñu na ci jullit ñi di rey ñee di rey ci gannaaw te ki defoon lool ki defoon lool mooy Seydina Xaalid ibnul Walid tuub na mu ngi ci armée bi Seydina Saabit ne moom la ñuy jox drapeau bi am na ci benn riwaaya daa ñëw jël drapeau yi ne ko Xaalid am Seydina Xaalid ne ko man <laughs> yow yaa ba gën a ëpp expérience yaa ma njëkk tuub te yaa ma ëpp expérience yow nga fekke Badar man démboo jaay laa tuub mu ne ko ma jëluma woon drapeau bi lu dul pour yow yaa koy jël suy naa Xaalid téye drapeau bi waaw bi mu ko jëlee mu changé tactique armée bi xam ne fii moom deux cent mille moom xeexul ak trois mille quoi <laughs> waaw il faut nga am xam xam expertise ci xaret dëgg ngir nga mën cee génne gaa yi mu fexe retirer gaa yi ci ci ci jupp ah César byzantin yi mu fexe ba lool am léegi am nga xam nga xare yi day may pause te suba ga ci la changer lépp arme bi yépp ñi doon nekk ci ndejoor bi mu changer leen ñi doon nekk ci càmmoñ bi mu changer leen ñi doon nekk ci kanam mu daal di leen changer ñi nekk ci ginnaaw mu changer ñépp waaw wëlbati arme bi yëpp waaw ba leen gaa yi gisee dañoo tiit ne eh mais gaa yi daa mel ni ñoom beneen façon yeneen nit lañu ñu ah daa mel ni daa am ñeneen ay renfort lañ indi ci la Hiraql César le Byzantin daal di tiit gaa yi ro ray ci ñoom ay nit ba ray ki nga xam ne moom lañ la doon wax Malik ibn Zafilah mi jiite woon arab yi nga xamante ne ñoo doon dungu dunguruy César yi te doon ko jàppale te indi woon cent mille personnes. waaw ci lañ leen ci lañ ko faate ba jël li nga xam ne mooy màng ma nga xam ne moom la yoroon waaw léegi nag xare bi noonu la demoon mooy bi ñu commencé rey euh, généraux yi loolu ñoom Seydina Ibn Omar yi fekke nañ ko moo tax nee na man gis naa ci naa Jaafar ibn Abi Talib ah cinquante jam-jam yoo xam ne lépp ci kanam la après nag ñoom bi affaire bi taree ñoom dañoo daw ñoo Seydina Ibn Omar ak benn mbooloo dañoo daw dem ba Medina ña fa desoon nag ñoom laa la nettali seen wax nii léegi ñoom Seydina Saabit ibn al-Aqram yi daal di jëloon drapeau bi ne hee nit ñi xalaat leen kan moo koy jël waaw ku ngeen di jox drapeau bi ñu ne ko yow mu ne mukk defuma ko ne Xaalid ibn al-Walid yow yaa koy jël parce que yaa ma expérience bi mu ne ko déet yow yaa ma jiitu ci lislaam mu ne ko loolu yëpp du ci dara yaa ma gën a xam xeex waaw <laughs> waaw noonu lañ def ci gàttal xare bi jeex waaw ñoom nag ñu ñibbi fekk fa nag ña nga xam ne dawoon nañ yonent bi alayhi salaam waxoon leen ne leen euh, euh, loolu garaawul waaw yéen ñi dawoon comme ni ñu ko gisee fii euh, laysu bil farrar waaw walakin al karrar insha allahu taala waaw waaw léegi te ñooñu ñoom ñii biñ ñëwee ñoom ibnu Umar keroog gaa leen doon xëpp suuf xale yi <laughs> ak yooyu di leen ñaawal quoi <laughs> yéen ñi daw <laughs> moo tax yaa Ummu Salama doon na wax eh, kii soxnaay Salama ibn Hisham te bokkoon dafa bokkoon moom ci ñoom ñi nga xam ne ñoo dawoon ibn al-As ibn al-Mughira ah ci ñu dawoon àndoon ak ñoom Sayyidna ibnu Umar ci la woon radiyallahu anhu Sayyidna eh, eh, yaa Ummu Salama dafa seetlu ne. mais salama moom temps yi gëj naa ñëw kii de gëj naa ñëw ci jàkka ji di julli ci ak ak yonent saa salam <laughs> mu laaj soxnaam si ne ko mais lan moo tax gisuma salama muy fekk julli jeeg yonent baay saa salam fan yi yëpp duma ko gis ak julli ñi mu ne mais moom manula génn saa bu génnee <laughs> naafiq yi naafiq yi ndax yonent saa salam ba mu leen ne déedéet gaa ba ñuy door a ñëw dañ leen doon yuuxu ñi de yonent saa salam leen bu leen leen yuuxu ñii ñii dawuñu dañoo ñëw ut si doole ci man jullit ñi bàyyi koo def naafiq yi di continuer xam nga rek naafiq yi muñ ñëwee ñu ah dañuy ñëw ci jàkka ji di julli ah <laughs> muñ gisee gaay dara ñu xoolal gaay xoolal xoolal saa yi saa moo ñàlli keroog <laughs> léegi nag loolu tax <laughs> ba moom daal di wul woon ñëw kaa gaay yaa fornaar yaa fiq yaa fornaar loolu la naafiq yi doon na eh, dawkat bi dawkat bi yow yaa daw sa <laughs> mu ne lool moo tax yenn daw ci yoonu yàlla ah, looloo tax mu toog këram <laughs> nangul woon a génn hadis boobu imaamul haafis solo ko ci charte ci imam muslim la wax te solo ko imam Zahabi ne wax na dëgg kon ci gàttal lii mooy ghazwatu Mu'ta lii moo xewoon foofu voilà ñu gis ne eh, Seydina Xaalid radiyallahu anhu moo ci génne gaa yi moo taxoon ñu amoon ñu amoon gañaay moo tax yeneen saa saa ne hatta fataha Allahu alayhi bañ ñoom ñuy gañe début bi ñoom lañ gañe bu baax ray généraux yëpp les trois généro yeneen saa salaam tegoon yëpp ndax kat yeneen saa salaam saa bu waxee ab xare nag c'était la première fois mu ne bu ñu faatee kii na keneen jël bu ñu faatee kii na keneen jël lool mooy ñi ñëpp la ñuy faat <laughs> waaw léegi nag mu ne moo tax sëy naa Xaalid ñu naan ko sayfullahi al-masluul parce que yeneen saa saam keroog waxul turam dane ginnaaw gi mu jël raaya bi sayfun ab jaasi ci jaasi yàlla yi ba yàlla ubbi ñoom moo doon Seydina Xaalid ibn al-Walid moo tax ñu doon wax sayfullah moo tax moom daa nekkoon koo xam de façon noonu la meloona ah moom da doon fu mu masoon a jaar moom euh, foofu da doon nooy nepp <laughs> moo tax même Seydina euh, Abu Bakar bi mu nee xalifa mais moom la defoon le grand général de toutes les armées musulmanes toutes les armées musulmanes moom moo leen jiite waaw moo tax moo ubbi euh, Yaman Sham Euh, Iraq jaar Sham ci lu gaaw la faagaagal gaay waaw moom moom moo tax bon ba ni nga xam ne mooy Seydina Xaalid gisoon nañ keroog bi génn àddina jamono Seydina Omar ci kaw lalam malgré xare yi mu dem yépp mu ne man de maa ngi nii man Xaalid amul sama benn euh, euh, yaram ci sama yaram lu dul ne am na jam-jamu jaasi wala xeej buñ ma fi dóor yaram bi yépp te maa ngi nii di faatu di faatu ci sama kawlal fala xarrat ayunul jubanaa yal na bu yàlla seral bëtu tàppit yi képp ku ragal ne ku jàpp ne dem ci xare mooy tax nga dee bu doon loolu man Xaalid dee naa bu yàgg maa ngi nii tëdd sama kawlal di waaj a faatu xool leen sama yaram bi amu ngeen fu ngeen di gis lu dul am na jam-jamu xa xeej paaka wala jaasi ma fi ne rës doon fépp sama yaram ni noonu la mel te maa ngi nii di faatu sama kaw kawlal nag kon nag fala qarrat ayunul naa xam naa dañuy yem yi bii di ñëw nag ñu ñëw ci jàngat yi bon euh, li ko gën a guddal mooy côté bi imaamul kii an-Nawawi après loolu dañuy gis ci al azkar yi mu wax ci coté boobu ci wàllu fóon gi nga xam ne moom lañ ñii biñ ñëwee ñoom Ibnu Umar dañoo fóon loxo yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu leen dalalee wax leen ne eh, grawul ni <laughs> leen yéen daw ngeen daw ngeen voilà dalal seen xel